أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم لا في الحق والقول الذي لا زال قول مستقيما هل الحق قدره داره العظيم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 bi nga xamante ne moom la yenent bi wax ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne laqad ra'aytu fi maqaami hadha kulla shay'in wa'idtu hatta laqad ra'aytu laqad ra'aytu uridu an akhudha qitfan min al-jannati hina ra'aytumuni ja'altu ataqaddam wa laqad ra'aytu jahannama yahtimu ba'duna ba'dan yahtimu ba'daha ba'dan hina ra'aytumuni ta'akhkhartu wa ra'aytu fiha amran ibn al-Hayyin wa huwa alladhi sayyaba as-sawaa'ib mu ne noonu mu ne ah, gis naa giñ naa ni gis naa ci sama taxawaay bii ah, lépp lépp mbir boo xamante ne diggoon nañ ma ko gis naa mbete sax gis naa ah, aljanna xaw xaw tuuti ma daal di fay witt li nga xamante ne moom mooy li ngay maanaam nga daal di fay witt Euh, ma ma daal di fay witt li nga xamante ne moom mooy meññee fi euh, lool moom moo tax ngeen gis moom ma daal di ñëw dëgmal waa tamit gis na maanaam gis naa tamit saara jahannama leneen li di lekk leneen li di def li jamono ji nga xamante ne mu ngi nuyu gis mooy yéexantu maanaam lool yëpp tamit gisoon nañ ko gisoon nañ ci tamit baabu maa yajuuzu minal busaaqi wan nafxi fi salaah jul bunt bi nga xam ne moom mooy wax di leeral ci nga xamante ne dagan na ci tufli ak wol ah, ak wol fi salaati ci biir julli ah, wol nag mooy mooy ëf bu woyof loolu ah, voilà léegi tudd nañ ci li nga xamante ne eh, wa yuzkaru an Abdullah ibn Amr moo gisoon nañ hadith eh, mu'allaq bi sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu maa ne bi sallallahu alayhi wa dafa daal di woloon ci sujjóotum ak ci eh, maanaam ci julli ku salaatu kusuuf bi gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak hadith hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yëpp nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci tere koo xamante ne dafay tufli ci biir jàkka ji wala boog mu fay xaxtandiku maanaam rawatina mu nekk koo xam ne maanaam ne buñ ko defee nañ ko suul waaye tamit képp koo xamante ne day koy def ci biir julli gi maanaam bu mu tufli ci ndeyjooram naka noonu bu mu tufli ci kanamam maanaam bu mu tufli ci kanamam ngir day déeyaale boroomam subhaanahu wa taala naka noonu bu mu tufli ci ndeyjooram waaye na tufli ci càmmoñam ci diggante maanaam ci wàllu ca càmmoñu ndey càmmoñ bi maanaam ci tànku ci ronu tànku càmmoñ bi loolu euh, gisoon nañ tamit baabun man saffaqa jaahilan min ar-rijaali fii salaatihi lam tafsud lam tafsud salaatuhu maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne képp koo xamante ne dafa fittasu maanaam wala mu tàccu ci biir julli ci góor ñi euh, ci biir julli gi julleem du yàqu maanaam dafa rek nekk bu fekkente ne daf koo def te xamutoon ni loolu góor du ko def naka noonu comme niñ ko gisi woon jigéen boo xamante ne tamit dafa wax subhaanallah ci biir julli gi ngir maanaam ngir jubbanti imam wala ngir euh, wax di leeral ne dafa nekk ci biir julli bu fekkente ne xamu ko itam moom julleem du yàqu waaye su fekkente ne daf koo xam maanaam moom julleem day yàqu comme góor gi nga xamante ne dafa fittasu ci biir julli gi wala boog muy euh, mu mu mu mu ci luppam wala boog mu tàcc ci biir julli gi maanaam te loolu tamit moom mooy masalan comme maanaam waaye nag euh, loolu gisoon nañ ci kon xadiis maanaam ne moom ci boppam imaam al Buxaari rahimahullah waxoon na ne sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu jëlee na ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko gis insha allahu taala ci kanam gisoon nañ tamit baabun iza qila lil musalli taqaddam aw intazir fantazara fala ba'sa maanaam bu ñu waxee ci biir maanaam nit ki nekk ci julli gi kii aji julli gi ñu ne ko demal ci kanam wala book ñu ne ko euh, kul maanaam bul siggeegum bu fekkente ne masalan imam la wala yu mel noonu wala book négal ngir ne dafa am maanaam euh, lenn lu war a tax maanaam mu daal di négandiku daal di jëfee ndigal loola loola du nekk loo xamante ne lu ay moo nekk comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci hadith sayyidina Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ daan julleendoo ak moom nit ñi dañ daan julleendoo ak moom waaye seen làmbaay yi daf daan gàtt moo tax dañ ko daan yeew ci seen kaw ci seen doq yi Euh, buko ngir maanaam euh, bu ko defee ñu wax jigéen ñi ne leen la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiya ar-rijalu julusa bu leen yëkkati seen bopp yi mbete xanaa góor ñi daal di yem moo euh, da nga toog maanaam kon bu boobaa jigéen ñi dinañu yéex a lu tax ngir ne dañuy sàmmonteeg ak góor ñi maanaam ngir ñu bañ a maanaam ngir ne li ñu sol dafa maanaam dafay dafay gàtt gisoon nañ ci tamit ba maanaam fu ñu tàmbale woon ci baabun laa yaruddu salaama fi salaa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne duñu delloo nuyoo ci biir julli ndax nuyoo ci waxu nit ñi la bokk maanaam gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne daf doon wax naan kuntu usallimu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi salaati fa yaruddu alayya falamma raja'na sallamtu alayhi falam yaruddu alayya wa qaala inna fi salaati shughla ci yeneen riwaaya inna fi salaati la shughla maanaam mu ne man dama daan nuyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu daan nekk ci biir julli ma mu daal di may delloo maanaam mu daan di may fay waaye nag bi nga xam ne dañoo dellu si maanaam bi ñu dellu see li mu ci nam mooy bi ñu dellu see jóge eh, ca Abyssinie Éthiopie maanaam foofu bu ñu ci ñoom ci Najashi ba mu ñëw ñëwee léegi nag fekk àtte bi daal di soppeeku bi nga xamante ne moom la moom laa ko nuyu moom du dellu fo tontuwuma daal ne ma Euh, ginnaaw gi bi ñu noppi mu noppee daan inna fi salaati shughla maanaam nuyoo maanaam julli euh, rek doy na soxla maanaam boo nekkee ci biir julli rek la nga ca am nga ca lu la doy sëkk soxla ci wëllif di nekk di yittewoo leneen lu bokk rek julli gi te loolu daf cee bokk moom mooy di tontonte ak nit ñi ci seen ay wax comme li nga xam ne noonu lañ ko gis woon ci hadith Seydina Jaabir radiyallahu anhu bi nga xamante ne mu ne dañ daan waxtaan di tudd gaa yi di wax baam di waxtaan suñu biir julli di wax suñu aajo ba alquran wàcc ne xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu daal di gisoon nañ ko léegi ñu ñëwaat ci beneen xadis boo xam ne bu sayyidina Jaabir la radiyallahu anhu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi lay haddathana Abu Ma'mar te mooy Abdullah ibn Amr ibn al-Hajjaj euh, euh, at-Tamimi euh, rahimahullahu ta'ala muy Abu Ma'mar di waa Basra comme niñ ko gisoon génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu ne qaala haddathana Abdul Waarith moom mooy ibnu Sa'id ibnu Zakwan at-Tamimi moom muy Abu Ubayda al-Anbari rahimahullahu ta'ala moom it di waa Basra moom mi ngi gën a àdduna cent deuxième année génn àdduna cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Kathir ibn Shinghir mooy Kathir ibn Shinghir al-Maazini al-Maazini eh, muy Abu Qurra wala boog Abu Muhammad ñaari dàkkantal yëpp dañ ko koy wax di eh, Abu Muhammad al-Azdi eh, wala dañ koy wax Azdi ne Azdi la tamit du Maazini waa Basra la moom rahimahullahu taala mu ne an Ata ibn Abi Rabah muy imam bu màgg boobu ci domaine ci wàllu tafsir ci wàllu hadith ci wàllu fiqh ci wàllu tasawuf ak ci yeneen wàll muy al imam Ata ibn Abi Rabah al-Qurashi rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Jumhi euh, wala wax euh, ne maanaam euh, rahimahullahu taala di waa Makka moom mi ngi gën a adduna vingt-septième année génn adduna cent quatorze jàpp cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci euh, cent dix-septième année bi mu ne an Jaabir ibn Abdullah te moom mooy al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Abdullah dañ ko tabb Abu Muhammad wala Abu Abdurrahman Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghanm al-Ansaari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne radiyallahu ta'ala anhu no qaala mu ne nee na ba'athani yabal na ma rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii haajatin ci aajo la bu ko ñeel te boobu ci ba ghazwatu Bani Mustaliq la te moom mooy mooy xeex boobu nga xamante ne moom la yeneen yeneen bi sallallahu alayhi wa ci lañu wàcce ci ci la aaya tiim yi wàcc ci la suuratul munaafiquun yooyu yëpp ci lañ wàcc ci ghazwatul Bani Mustaliq boobu noonu moom kon mi nga xamante ne mu ne kon ci la ma yónni moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci aajo nee na fantalaqtu ma daal di dem su ma topp raja'tu ma daal di dellu si waqad te fekk qadaytuha faj na aajo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa ma daal di dikkee annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa sallamtu ma daal di nuyu alayhi ci moom waaye falam yarudda delloowut alayhi ci man maanaam ngir ne moom xamutoon ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day julli te lool daañ xam lu tax moom xamutoon ni yenente bi day julli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir yorul woon xaalu julli beneen bi ci des moom mooy ne julli gii julli naafila la woon du julli farata ngir ne bu doon julli farata ñoom ñëpp ñooy bokk julleendoo te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jiite waaye julli gii julli naafila la te daañ gën a gis luy tegtale ne tamit day julli naafila la <coughs> beneen bi ci des moom mooy nuyoo bi nga xamante ne moom la Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala nu yenente bi sallallahu alayhi wasallam delloowu mu delloo maanaam delloowu ko tontuwu ko loolu day dëgëral ne maanaam mi ngi xew ci ginnaaw bi nga xamante ne maanaam comme niñ ko gisee ci euh, ginnaaw bi nga xamante ne dagana lool nañu nit ki di fay nuyoo ci biir wax ci biir te loolu noonu moom mooy xataa maanaam ci biir julli maanaam masalan am na benn njuumte léeg-léeg boo xamante ne ñenn nit ñi dinañ ko def ci awaami mooy ne dañuy julli nit di wax ak ñoom ñu naan ko maanaam loolu noonu di ko junj ak di def ni maanaam lool day yàq seen julli ci lu amul benn sikki sàkka ngir ne wax la joo xamante ne ñoom ñoo ko tey maanaam naka noonu ñu euh, waaye junj nekkul lu aay maanaam bu fekkente ne junju junju kese la comme ni nga xam waaye loolu bu fekkente ne luy defar julli gi la ak loo xamante ne xëy na lu yàkkamte la mënta ñàkk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon waaye su ne lu mel nii la moom maanaam ay hatta baat boobu rek day daal di yàq julli comme ni nga xamante ne noonu la nekkee maa ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim naka noonu wird ñu bari bari dañuy wird masalan ñuy wirdu lazim bi ñuy def maanaam ñuy wax ak ñoom ñu leen di ñuy tontu nan Mhm. ah loolu day yàq seen wird tamit maanaam ngir ne loolu ci kaddu la bokk ci wax la bokk waaw kon li nga xamante ne moom mooy di jaat lenn lañ la may mooy ngay junj di leeral ak yu mel noonu boo ci paree pare nga ci ba mu def su fekkente ne ñi nga xam ne may nañ la nga mën a wax ak moom comme niñ ko xamee ci ay baat yu ndaw comme ñi nga xam ne noonu lañu ko euh, xame euh, mu ne fa sallamtu alayhi dégg nga ma kon mu daal di koy nuyu falam yarudda alayhi waaye tontu wu ma fa waqaa mu daal di rot fii qalbi ci sama xol maa loo xam ne allahu buur yàlla alamu moo xam bi yi ci moom maanaam moom rek xam dëgg dëgg maanaam mbir moomu ni ma def yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nuyu ma nuyu ko tontu fayu ma loolu maanaam métti gi ma teg naqar googu noonu maanaam ngir ne fi mu maanaam ngir gëdd bu mag mu jox yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg gi ko bëgg ak màggal gi nga xamante ne moom la ko màggal kon su ko fayul maanaam moom li muy jàpp mooy ne moom am na lu garaaw a garaaw lu mu def loo xamante ne moom moo tax ba yenente bi tontuwu ko sallallahu alayhi wasallam moo tax moom jàppul woon ne yenente bi sallallahu alayhi a dafa jàpp ne moom moo war a nekk ci maanaam moo war ko fay sallallahu alayhi wa alihi wasallam nee na ma daal wax fii naf si ma wax sama bopp ne la àlla xëy na rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu wajada alayya daf ma mere mer wu tar an nii naka man kat ab tatu dama yéex alayhi ci moom maanaam moom daa jàpp ne moom le fait que mu yéex ci dox li nga xamante ne moom mooy aajo bi ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yabal loolu moom moo tax mbir mi maanaam moo tax yenente bi mere ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhaanallah xoolal maanaam ñoom xaal maanaam ni muy xalaate ak xaal bi nga xamante ne moom lañ amee rawatina bëgg gu tar gi ñu bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ma topp sallamtu alayhi ma daal di koy nuyuwaat falam yarud nee na doon tontuut doontul alayhi ci man maanaam tontuuma fa waqaa mu daal di rot nag fii qalbi ci sama xol ashaddu lu gën a tar minal marrati ci njaal benn al ci ci ci ci ci yoon al ula bu njëkk ba maanaam summa nag topp nag sallamtu ma tontuwaat alayhi ci moom fa radda alayya mu daal di may tontu maanaam ba ma ko ñëwaatee daal di koy nuyu ñetti yoon maanaam ngir ne nuyu tamit loolu la maanaam boo waxee ni déggu la ñaareel bi déggul ñetteel bi déggul garaawul nga baax maanaam boo ñëwee tamit comme ni ñu ko gisee woon maanaam nga ñëw nuyoo benn yoon dugg waxu ñu ne la bismillah maanaam fayuñu la pour nga dugg ci wala nga pëgg wala nga sone maa euh, ñetti yoon bu ñëw bu ñetteel bi maanaam mën ngaa daal di dem maanaam doo insister waat di di sonewaat di sonewaat di sonewaat wala ngay fëgg di fëgg di fëgg wala nga naan ngay waat di laajaat pour ñu pour ñu wax la ne la dugg si <coughs> loolu nag li nga xamante ne loolu am na euh, maanaam lu li gën a néew li nga mën a def mooy nga dem dellu si waat maanaam au moins ñett yi ngay ra ngay nga remplir condition yooyu noonu nee na fa qaala nee na ma ni innama li am ba des mooy mun nee na moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne innama li am ba des mooy manaa nii te xañ na ma tere na ma an arudda ci ma tontu alayka ci yow an nii naka man kat kuntu damaa nekkoon usalli doon julli maanaam kon da doon julli wa kaana te muy wax nag di leeral ne wa kaana te nekkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala ci kaw war waayam mu mutawajjihan di aji jublu ila ghayril qibla ci feneen fu bokku ta qibla bi maanaam te loolu moom mooy julli farata bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci tukki daf laa naafila ci kaw ci kaw war waayam te daanu jublu qibla loolu tamit daf koy daal di dëgëral comme ñi nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam ci julli bi nga xam ne mooy julli naafila teqantal gi mu am ak julli nga xam ne julli farata la wallahu a'lam hadith bi kon dinañ ci jàngee ne li tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullahu taala moom mooy ne euh, kon day leeral ne man euh, ni kuy di julli du fay nuyoo xattaa julli gu julli naafila la bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro cinq cent quarante ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro neuf cent vingt-six imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro mille cent quatre-vingt-dix imam Ahmad ibn Hanbal euh, indi na ko Euh, moom euh, fukki euh, wala boog juróom-ñeenti yoon maanaam kon ñu daal di gis ne imaam al hadis bi imaam al Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud ak imaam an-Nasa'i ñoom ñoo ko indi ci waa xaabu kutubu sitta kon te képp koo xamante ne indi na ko maanaam ci ñoom denn yoon la ko indi imaam Muslim tam maanaam ci hadis numéro cinq cent quarante rek la ko indi ci ay càllale yu wuute moo tax mu nekk ñaari hadis waaye benn euh, ñoom ñi ñëpp ku ko indi benn yoon nga ko indi euh, kon ñoom ñoom ñooy euh, hadith bi kon ñoom ñeenti ñi ñoom ñoo ko indi imam am ci waa saabu kutubu sitta amma imam Abu Dawud imam imam at-Tirmidhi ak imam Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu raf'il ay baabu raf'il aydi fi salaati li amrin yanziru bi baabu buntu bi moom mooy <coughs> ci raf'il aydi yëkkati gi nga xamante ne moom mooy yëkkati al al aydi loxo yi fi salaati ci julli yi li am rin ngir mbir moo xam ne yan yanzilu wàcc na bi yi ci moom maanaam kon fii dafay leeral ne ci biir julli gi mën ngaa daal di junj wala boog nga def loo xamante ne daal day tegtaleen waaye day fekk day am lu koy waral maanaam waaye di julli maanaam toog jekki-jekki maanaam masalan di julli naan nii sa loxo di ko di ko di ko di ko balancer maanaam di yëkkati yëkkat daal ci biir julli lool day yàq sa julli maanaam mbir ne euh, lii war a mën a tax rek moom mooy dafa am mbir muy tax maanaam naka noonu di julli euh, wogosu lu nekk nga def ko woo yëkkati fii yëkkati wax fii tegaat nii def nii dajale affaire yi euh, yëngatu fii def nii tourner fee def la yooyu day yàq julli maanaam comme loolu yëpp day yàq julli wala boog ngay doo maanaam nekk ci biir julli gi di yëngatu ba mu des su fekkente ne nit ki maanaam dafa am ci moom loxom masalan day yëngatu comme koo xamante ne eh, loxom day yëngatu noonu te du ko tey wala boog koo xamante ne tànk bi day yëngatu te ko tey wala boog bopp bi di yëngatu te du ko tey wala yu mel noonu waaye su fekkente ne moom ci boppam maanaam dafa dul amul dafa amul taxawaay maanaam ngir ne sàmmootewul ak dara maanaam kooku noonu loolu mën naa yàq julleem ci tekkantal bi nga xamante ne moom lañ gisoon ci njaal benn bi nga xam ne moom ci bi ñuy dugg bi ñuy mbëmbastal bi nga xamante ne moom mooy téere bii di euh, kitaabul amal fi salaa mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab la haddathana Qutayba te ci afra asmaa'ul mufrada yi la bokk maanaam moom rek moo tudd ba ci kutubu sitta bam jeex ci riwaay ñi moom ruwaat yi mooy al imaam Abu Rajaa al-Balkhi as-Saqafi al-Balkhi Qutayba ibn Sa'id Euh, ibnu Jamil ibnu Tarif ibnu Abdullah al-Baghlani rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent cinquantième année génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Abdul Aziz ibnu Abi Haazim euh, te mooy Salamatu ibnu Abu Haazim mooy Salamatu ibnu Diinaar Euh, dégg nga comme niñ ko gisoon mooy gane àdduna cent septième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Haazim te mooy baayam muy Salamata ibn Dinaar gisoon nañ ne bi ci càllale googu jaare woon euh, te moom euh, mooy waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi an Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala bi sallallahu Euh, jote na maanaam yegsi na ci rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam anna bani Awf ibn Amr ne waa banu Awf ibn Amr te ñoom ñooy maanaam bi Quba ca Quba maanaam ca masjidu Quba maanaam ñoom ca koñ boobu ñoom ñoo ko dëkkoon maanaam ci waa Lansar radiyallahu anhum boo xam maanaam ne rekkat kaana nekkoon na baynahum seen diggante shay'un mbir maanaam moom mooy dafa amoon lu doxoon seen diggante loo xamante ne xëy na ak ñagg-ñagg la ak yu mel noonu loolu tamit maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, bi mu yegsee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa xaraja mu daal di génn euh, yuslihu mu yëwénal baynahum seen diggante fii unaasin maanaam ànd ak mbooloo min ashaabihi ci ay sahabaam radiyallahu taala anhum maanaam ko loolu day tegtale tamit ne maanaam kilifa bu déggee loo xamante ne ci biir ñi mu yilif wala boog ci ñoo xam ne ñi mu njaboote la wala boog foo xamante ne moom am na fa kàddu mu dégg fa am mbir moo xamante ne xëy na mën naa yàq mbooloo ma wala mën naa kii maanaam day jóg wax maanaam jóg dem dox waaye du toog fi mu toog rek te naan dégg naa de gars yi moom léegi moom ah dañoo ñoom daal seen diggante bi dégg naa maanaam du toog rek nekk ci dégg naa gaa yi seen diggante nangam nangam déedéet day am lu mu ciy dox bu ko mënee maanaam lu mu ci mën moom daf ciy dox moom la yenente bi sallallahu alayhi doon def nee na nag fa xobis <laughs> nee na ñu daal di maanaam mu y mu yéexi moom mu yéex a ñëw moom yàlla li sallallahu wa sallama maanaam mooy ñu ñu toog maanaam ñoo ne kooku téye foofu maanaam aajo ba mu doon dem doxi di loola yéex mu yéex ngir ne euh, masjidu Quba dafa nekk ci ñaari mayil mayil digganteem ak madi maanaam madina ci boppam maanaam kon loolu tamit moom moo tax ne maanaam diggante la boo xam ten du diggante bu jege lool bi nga xamante ne loolu am na waxaanal mu jot nag as-salaatu julli fa jaa mu dikk Bilaal Seydina Bilaal radiyallahu anhu ila Abubakar jëm ci Seydina Abubakar radiyallahu anhu ma fa mu ne ko yaa Abaa Bakr yow Seydina Abubakar radiyallahu anhu inna rasulallah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qad xubisa maanaam moom di yéex naa ñëw waxat dëgg-dëgg xaanat jot na as-salaatu julli fa hal ndax laka ñeel na la anta anta umma di nga jiite an naata nit ñi qaala mu ne ko naam waaw in shi'ta bu la soobee fa aqaama mu daal di taxaw am na ci yeneen riwaayaat yi leeral nañ ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon ne ko bu julli jotee yow na nga jiite comme niñ niñ ko gisee woon li nga xam ne mu ne mu ne <coughs> bi mu ñëwee mun wa taqaddama mu daal di jëm maanaam mu daal di jiitu nag Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu anhu fa kabbara mu daal di kabbar lin naas ñel nit ñi wajaa mu daal di ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yam si muy dox fi sufuufi ci sàppe bi yashuqquha di ko xotti shaqan ay xotti maanaam bi ñëw ngir ne moom mooy imam raatib bi moo tax ku ñenn ci borom xooxam ku mel ne imam al-Hafiz ibn Abd ibn Abd al-Barr rahimahullah ne lu mel nii nag jagle yeneen ci bi la sallallahu alayhi wa sallam ñëw fekk nit ñi julli nga ñëw euh, taxaw segam rek maanaam yaay imaamu ratib nga ñëw taxaw ci kanam gaa yi ci def dellu ci ginnaaw waaye lii moom mooy tamit comme niñ ko gisee woon mataayilul istixlaaf yëpp fii la ko borom xam-xam yi jëlee rahmatullah alayhim maanaam mooy imam bi di jiite ba yàgg mu daal di am lu ko gaaral ba tax mënatu la jiite mu dem mu am keneen koo xamante ne moom mooy ñëw maanaam nga xam ne day daal di tàmbalee fa nga xamante ne foofu la kenn beneen imam bi yemoon te loolu bu boobaa loolu moom noonu la istixlaaf bi demee loolu kon euh, bi nga xamante ne euh, fa axasan naas maanaam euh, moom mu ne kon nag boo loolu ba mu amee mu ne xattaa ba te mu daal taxaw fi saff ci satt bi maanaam mooy satt bu njëkk bi <coughs> fa axada mu nekk nag an naasu nit ñi fi tax ci tax ci di ci di ci di fittasu mu ne qaala Sahl sayyidina Sahl ibn Abdullah radiyallahu anhu daan ne at tasfiixu maanaam loolu mu huwa tasfiixu maanaam mooy fetta su tàccu loolu lay tekki comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne amaan na ne sahaaba yi radiyallahu anhum tamit seen lukk yi lañ doon doon nee na qaala nee na wa kaana aboubacar sayyidina aboubacar radiyallahu anhu laa yaltafitu doonul woon gestu fi salaatihi ci jullem maanaam moom daf daan concentré wu ci jullem doonul woon yittewoo leneen ci biir jullem te loolu mooy li yelloo waaye nag fa lamma ba nga xam ne aksara moom la bari annaas nit ñi iltafata mu gëstu maanaam mu bàyyi xel fa isa rek daal fekk rek ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo fa nekk fa ashaara mu daal di junj ilayhi ci moom ya'muruhu mu koy digal am yu salli ci mu julli fa rafa'a mu daal di yëkkati Abubakar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yadahu loxom fa hamidallahu mu daal di sant yàlla maanaam bii maanaam yëkkati loxom maanaam mooy ne ah baax na man maa eh, baax na Euh, mu daal di sant yàlla ci li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yegsi maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi maanaam mooy masalan nit ki tey te loolu maanaam mu dañ ciy classé mboole mbir moo xamante ne aajo boo xam ne dafa gaan masalan tey nit ki ñëw ne la ah mbax maanaam ku mel ni ku yàkkamte war a tukki masalan wala yu mel noonu wala boog mu war a am fu mu war a tardé ñëw ne la ndax a Euh, comme masalan nga daal di koy def nii sa bopp bi waaw maanaam mooy ne waaw maanaam comme ni mu amee ci xadiis say salaatu kusuuf bi maanaam bi sayyidatna Asma radiyallahu anha ñëwee fekk sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne ko lu xew mu wan ko ci kaw maanaam mu ne ko aaya mu yëngal bopp bi ne ko waaw maanaam loolu noonu tamit yooyu mel noonu mën naa ne ak yoo yeneen ak maanaam yoo xamante ne daal lépp loo xamante ne ci wàllu junj googu noonu ci la aju dégg nga mu daal di summa topp raja mu daal di dellu alqahqara maam ci ginnaaw maanaam mu daal di dellu di di di di maam dellu ginnaaw maanaam a euh, waraahu ci ginnaawam hatta mbéte qaama mu daal taxaw fi saf fi ci sàppe bi maanaam mooy ci sàppe bu njëkk bi waataa qaddama mu daal di jëm ci kanam nag jiitu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa salla mu daal di julli lin naasi ñen nit ñi waaye fa lamma ba nga xamante ne faragala noppi aqbala maanaam dafa maanaam lii nag zahir bi mooy ne ci sàppe bu njëkk ci rakkaa bu njëkk bi lañ tolloon egg ci risque ci tari maam ci tari bi ci lañ nekkoon loolu maanaam loolu moom mooy zahiru euh, hadith bi ndax su du toon loolu kon ñi maanaam ne moom yeneen bi salaatam day mottali julli gi maanaam ñeneen ñi ci def ñoom dañuy toog xaar ko ba moom mu sëlmal maanaam ngir ne imaam mënoo koo njëkk sëlmal waaye falamma ba nga xamante ne faraga ca la noppee aqbal <coughs> aqbala mu daal di dëgmal ala naas yi bi ñu <coughs> faqaala mu daal ni yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi maalakum ana lan moo leen dal lu xew ba xiina jamono ji nga xamante ne naabakum dal na leen am na lu leen fekk shay'un ci dara fi salaat ci julli gi axattum ngeen di nekk bi tasfihi ci di fettasu maanaam lii la imaam al-Bukhari doon bind bi mu naan kuy fettasu ci biir julli gi fekk danga ngaa xamuloo maanaam ne sa julli du yàqu fekk xamuloo lii la ci doon maanaam bi mu naan fii Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi lii nii la ci doon jublu maanaam ne kon eh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tax ba am bi amee dara lu xew ci biir julli ngeen nekk di fettasu wala maam yu mel noonu innamaa li am ba des mooy at-tasfihu fettasu googu lin nisaa ñeel la jigéen ñi maanaam jigéen ñi ñoo ko war a def naa boo képp koo xamante ne am na lu xew shay'un maanaam xew na ci way mbirum shay'un dara fii salaat yi ci julleem fal na wax subhaanallah maanaam na wax subhaanallah summa topp nag iltafata mu daal di gestu ilaa Abu Bakr dim sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne ko yaa Aba Bakr eh sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu maa manaaka lan moom moo la tere an tusalli ci ngi julli lin ci nit ñi xëy jamono ji nga xamante ne ashartu junju naa ilayki jëm ci yow maanaam bi nga xamante ne moom laa lay wax ne la demal nga jiital ngi julli lan moo la tere nga julli nga jiite nit ñi ah. qaala Aboubacar Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ne ko maakaane nekkut loo xam ne yambagi lu yelloo la libna Abi Quhafa ci doomu Abu Quhafa mooy moom radiyallahu anhu Seydina Aboubacar ne Abu Quhafa Ousmane la tudd man an yu salli ci muy jiite bayna day ci kanamu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii nii ci la qaida bu mag génnee maanaam moom mooy rek bi nga xamante ne moom lañ naan euh, lan moom moo gën maanaam diggante. diggante jëfee ndigal imtisaalul amr ak li nga xamante ne moom mooy muraatul adab maanaam sàmmonte teggin ak imtisaalul amr lan moo gën ci ñaar yi fii maanaam ngir nañ ne li nga xamante ne moom mooy maanaam hadith bi moom moo leeral maanaam masala boobu maanaam moom mooy lan moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu la joxee ndigal wala boog maanaam kilifa gi wala maanaam nitu yàlla bi yooyu noonu wala sëriñ bi wala yooyu buñ la joxee ndigal nga jëfe ndigal li moo gën wala nga sàmmoon teeg li ëpp teggin moo gën maanaam fii hadith bi da koy leeral ngir ne eh, Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom mooy kii mësa jiite yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom ci xare bi bi mu ñëwee moom yenente bi sallallahu alayhi fekk ko muy julli daf ko da maanaam daf ko daf daf daf ni ko jiiteel continuer mu continuer waaye sayyidna Abubakar radiyallahu anhu yeneen bi sallallahu alayhi mu ne ko jiiteel mu bañ ànd ak ne xam nañ ne sayyidna Abubakar radiyallahu anhu moo gën a gaaw ci jëfi ndigal yeneen bi sallallahu alayhi ku dul moom ci xeet bi ku dul moom rek mu moo gën a gaaw ànd ak loolu yëpp keroot bi mu nee ko déedéet demal jiiteel dafa bañ dellu ci ginnaaw lu tax mu ne parce que sàmmonte teggin bi moom mu ëpp doole jëfee ndigal bi maanaam loolu moom moo tax. Euh, moom la euh, xadis bi euh, di leeral fii xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro six cent quatre-vingt-quatre imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko tamit xadis numéro mille deux cent quatre danga ko gisaat mille deux cent trente-quatre ak deux mille six cent quatre-vingt-dix ak sept mille cent quatre-vingt-dix imam Muslim indi na xadis numéro quatre cent vingt et imam Abu Dawud <coughs> neuf cent quarante <coughs> imam an-Nasa'i sept cent quatre-vingt-quatre sept cent quatre imam Ibn Maaja in na ko xadis numéro mille trente cinq imam Maalik in na ko xadis numéro quatre cent cinquante et un imam Ahmad ibn Hanbal in na ko xadis numéro vingt deux mille huit cent vingt deux mille huit cent sept vingt deux mille huit cent seize vingt deux mille huit cent dix-sept vingt deux mille huit cent quarante-cinq vingt deux mille huit cent quarante ak vingt deux mille huit cent soixante-trois kon den gis na ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp in nañ ko ba mu def imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabul xasr fi salaat baabu buntu al-xasr maanaam euh, xarsal borom xam-xam rahmatullah ñaari firi lañ ci am bu njëkk bi moom mooy jàpp ndigg li maanaam di jàpp ndigg li ci biir julli beneen bi ci def moom mooy euh, di euh, wokk maanaam yëre yi maanaam def ko ni yëre wok wok ko wokk yëre yi nii nii gis loxo yi loxo yëre yi nga wok ko mel ni kuy ku war a xëy liggéey ji wala ku war a am looy yanu wala yu mel noonu wala kuy war a kuy waaj a daw ak di wok wok say tànk ak yooyu loolu Euh, maadaama maanaam feek bu dee tànk yi la bu fekkul ne tànki affaire dafa euh, dafa wàcc ba ba maanaam dafa wàcc dafa nar a wàcc loolu nag ñaar yooyu yëpp dañ koo sib ci biir julli naka noonu su fekkente ne maanaam bi nga xamante ne nag moom mooy dëgg dëgg dëgg bi nga xam ne bu ñu xoolee xadiis yi yi li muy gën a tegtale na boobu loolu lay tekki te moom mooy jàpp ndigg li boobu li nga xamante ne moom la xadiis maanaam euh, moom la ko imaam at-Tirmidhi rahimahullahu taala firé ak yeneen borom xam-xam yu bari li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañoo wax ne baat bi maanaam xasru foofu loolu lay tekki moom mooy jàpp li nga xamante ne moom mooy ndigg li loolu nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koy tere ci biir julli ak lu dul julli ndax dafa am beneen xadis bu ne loolu fiixlu waayu waa sawara la maanaam waa safara ñooy noppaloo di jàpp seen ndigg li maanaam loolu euh, euh, euh, dégg nga loolu kon moom mooy li nga xamante ne kon lu mata bàyyi xel la waaye nag loolu dañ koo sip ci biir julli du yàq julli waaye dañ koo sip ci biir julli wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abu Nu'maan te moom imaam Muhammad ibn Fadl as-Sadusi rahimahullah mooy aalim ah, moom la gën a siiwee noonu rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent vingt-troisième année ca Basara maanaam ci ñetti at yu mujj yi mu nekk koo xam ne dafa jaxasoo comme ni ko gisoon rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathanaa Hammad te moom mooy ibnu Zayd ibnu Dirham naam ibnu Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala gane àdduna 98 ane génn àdduna 179 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ayyub te moom mooy ibnu Abi Tamimata as-Sakhtiyani euh, Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ane an Muhammad te moom ibnu Sirin al-Ansari euh, rahimahullahu ta'ala mooy Abu Bakr Euh, al anasi al basri al anasi ngir ne ñoom moom maanaam ay jaam ñoo xamante ne ki leen góoral mooy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko euh, anasi mooy moom ibn Sirin moom mi ngi ñoo at euh, xam ne téeméeri at moo téeméeri fan moo dox seen diggante rahmatullahi alayhima mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala qaala nuhiya tere nañ anil xasri ci di jàpp ndigli fi salaat ci julli maanaam mooy jàpp ndigli wala boog nekk di julli maanaam wokk di di wokk wokk loxo yi maanaam di ko di ko wokk eh, kuy nara yanu dara nii dégg nga euh, euh, wa qaala Hisham te moom mooy ibnu Hassan al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, Abu Abdullah al fir al al al basari al azdi rahimahullahu taala génn àdduna cent quarante six jàpp cent quarante septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa abu hilal ak muy Muhammad ibn Sulaym abu hilal moom it waa Basra la rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa an ibn Sirin maanaam kon ñoom ñi dañoo def mutaabaas ak Ayyub muy ibnu abi tamit as-Saxtiyaani rahmatullah ñoom ñëpp ñu jàng ibnu Siiriin an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an an uh, uh, uh, ñii nii ñoom ñii ñëpp seen ay riwaaya maanaam ñoom ñëpp ñu seen ay ñu ngi ci imaam Sahih imaam Muslim rahimahullahu ta'ala imaam at-Tirmidhi Euh, rahimahullahu taala maanaam te ni ñëwee ci moom mooy bu riwaaya Hishaam bi mu ne naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an yusalli rajula muxtasira comme ni nga xamante ne noonu la ñuy gisee euh, beneen bi ci des insha allahu taala wala naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an al ixtisaar salaa loolu tamit muy beneen riwaaya yooyu yëpp gis nañ ko euh, maanaam yooyu yëpp ay riwaaya la ci maanaam kaddu gi nga xam ne mooy alxasr wala an an yusalli rajula muxtasira wala boog an ixtisaar fi salaa maanaam loolu yëpp day tegtale même baat bi moom mooy lan mooy di julli jàpp sa ndig bi ni imam at-Tirmidhi firi maam te loolu loolu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim firi baat boobu wallahu aalam hadith bi dañ ko gisaat léegi insha allah taala ak hadith numéro 1220 imam Muslim numéro 383 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 890 euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 7175 7897 7930 ak 8374 ak 9181 kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des al imam Ibn Maaja te képp ku ko indi benn yoon rek nga ko indi ba mu des imam al-Bukhari moom dina ko indi waat ci hadith bii di ñëw mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Amr ibn Ali te moom mooy al Fallaas rahimahullahu taala muy Abu Hafs as-Sayrafi al-Bahili di imaamu waa Basra rahimahullahu taala gane adduna ci cent soixante-septième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna deux cent quarante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci sëriñ waa xam ashaabu kutubu sitta yi nga xam ne ñoom ñëpp solo ay xadiisam directement mu nekk seen sëriñ euh, rahimahullahu taala rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala haddathanaa Yahya mooy ibnu Sa'id ibnu Farrukh al Qattan rahimahullahu taala moom mooy Abu Sa'id al-Qattan al-Basri rahimahullahu taala gane àdduna cent vingtième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana eh, Hisham te moom gisoon nañ mooy riwaaya Hisham bi moom la moom la indi fii nii moom muy Hisham ibn Hasan al-Azdi moom gis nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala mun a qaala haddathana Muhammad moom mooy ibnu Sirin gis nañ ko léegi an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala maanaam an-nabiy annahu qaala mu ne nuhiya tere nañ an yusalli ci muy julli ar-rajula waaju muxtasira maanaam di teg loxoom ci ndiggam maanaam eh, loolu maanaam di julli jàpp sa ndigg ci nii ah loolu la ñuy tere loolu mooy muxtasara ah. <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm loolu te yéen bi saa da koy tere ci lu dul julli itam maanaam ne eh, ndax eh, ci eh, yenn xadis yi maanaam ne donte am na ci xadis yooyu yoo xamante ne borom xam-xam yi alayhim jam nañu yenn yi ci ñoom waaye maanaam bu ñu leen boolee xool leen dañu gis ne maanaam lu mat a bàyyi xel la ne ndax dafa bokk ci li nga xam ne moom lay tegtale mooy ne noflaayu waa sawara lañ euh, comme niñ ko gise woon hadith bi nag gisoon nañ ko léegi ci hadith numéro mille deux cent dix-neuf bi hadith bi tamit fii maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dootu ko indeeti maanaam ñoom ñëpp indi nañ ko tey gis nañ ne ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabun yufakkiru rajulu shay'a fi salah baabun bunte ngi nii boo xamante ne day wax ci mbir maanaam bii mooy buntu bu mujj bi ci euh, téere bi yufakkiru day xalam ar-rajulu waaye ash-shay'a mbir fi salaat ci julli ji maanaam mbir ma fi salaat ci julli ji mooy nit nekk ci biir julli ji am leneen lu muy xalaat maanaam loolu buntu boobu loolu ana lan moom moo ci aju imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ci ay anam yu wuute bu am anam boo xamante ne boobu moom ak càggante la maanaam anam goo xamante ne du càggante du tout anam ak anam goo xamante ne Euh, maanaam sax yamul ci ñàkk nekk càggante waaye dafa nekk loo xamante ne euh, loolu day wane màggaayu nit ki comme ni nga xam ne noonu lay leeralee nii mu ne wa qaala Omar Seydina Omar radiyallahu anhu moom nee na inni naka man la ujahizu man day giñ naa ne euh, damay defar damay rangale jayshi sama armée bi maanaam sama sama gàngoor yi ñi nga xam ne ñoo ñoo may xeexal wa ana fekk man fi salaati ci biir euh, julli laa nekk lool nag borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhim dañuy wuute ndax xadiis bi imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala euh, solo na ko maanaam li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii mooy di leeral ndax ne nit ki buy julli di xalaat dara loolu du yàq julleem maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko zahiri yi rahmatullah alayhim di waxe ndax zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne teewlu ci biir julli maanaam dafa bokk ci sa ci faratay julli yi maanaam ci war waajibaat yi maanaam dafa bokk ci war ci biir julli yi maanaam te lool nag nekkut loo xamante ne lu war la <coughs> comme ni nga xamante ne loolu moo tax <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi maanaam wax ji ci buntu bi euh, waaye borom xam-xam yi rahmatullah dañuy wax ne comme gis nañ ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam loolu da koy dal maanaam muy julli am loo dekk ci xelam comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci kanam insha allah taala te gisoon nañ ci yeneen i xaal lu demee nekke masalan mu ne day julli di xale bi di jooy waaye jooy yi muy jooy moom moo tax mu mu naroon a tari saar bu gudd mu daa tari inna a'taynaaka kaw kawsar lool mooy mi ngi xalaat leneen lu bokk te julli gi maanaam wala yu mel noonu yooyu nga xamante ne koy dal yooyu yëpp maanaam lan lay tekki. bu boobaa bu loolu moom mooy ne bu dee yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam ñu mel ne ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom li nga xam ne moom la lu mën a xalaat ne lool lay tekki moom mooy ne li mooy mooy wusul qalbi maanaam mooy xol bu yaatu la maanaam moom mooy lan mooy ne ñoom borom subhaanahu wa ta'ala da leen a may maanaam ba nga xamante ne dañuy mën di julli en même temps ci biir julli gi ñuy gis ñuy gis li nga xamante ne maanaam ñu nekk ci biir julli gi waaye seen xol dafa yaatu ba nga xamante ne beneen xeetu xam-xam wala yeneen xeetu mbir day mën a duggaale ci biir jamono ji ñuy julli ñu mën nekk ci julli gi carrément et en même temps ñu mën a nekk tamit ci leneen loo xamante ne bokkul ci julli gi maanaam waaye lool noonu ngir seen xol lap gi muy lap ci géeju xam-xamu yàlla yi maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala labal gi mu leen di labal ci xadaraam loolu moom moo tax ñuy mën a am loolu moo tax mën a ba ci maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàppe yi wala sax am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam na ñi muy séddalee li nga xamante ne moom mooy lenn lu ci nekk lan la fa war a def maanaam ci mu mën a toog ci biir julli ji mën a gis loolu mën ko xam loolu c'est-à-dire que maanaam stratégie de guerre sax lañ koy defee ba nga ne kenn du la mën a euh, gagner mukk loolu la boo xamante ne bi muy julli la koy la koy xamaale la koy jàngaale maanaam loolu noonu maanaam mbir la moo xamante ne dafa dafa dafa ëpp ñi nga xam ne moom mooy eh, bu maanaam xeetu jullit awaam yi awaam yi ñoom munuñu def loolu munuñu nekk ci seen borom carrément ba noppi nekk eh, eh, di xamaale le ci biir julli ba pare amul lenn loo xamante ne moom mooy noot la ci def te loolu dinañ ko gis ci yenente bi <coughs> sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni mu ñëwee ci hadith bii di ñëw mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ishaaq ibn Mansuur te moom mooy ibn Bahraam al-Kawsaj Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi rahimahullahu ta'ala an-Naysaburi moom mi ngi génn àdduna deux cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Rawh te moom mooy ibn Ubaada mooy imaam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala gis nañ ko muy Abu Muhammad dañ ko tax Abu Abbad al-Qaysi waa <coughs> deux cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Umar te moom mooy mu daan ci teg huwa ibnu Sa'id te maanaam ko ki ko wax mooy Ishaq ibnu Mansuur moo wax wala imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mooy qaala haddathana Umar te mu ne huwa ibnu Sa'id te moom mooy Sa'id <coughs> Abi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom tamit di waa <coughs> waa Makka bu def qaala axbarana ibnu abi Mulayka moom mooy taabi'i bu mag boobu Abdullah ibnu Ubaydullah ibnu abi Mulayka maanaam abu Mulayka tamit Abdullah la tuddu euh, comme moom maanaam moom mooy euh, Abubakar dàqatama wala Abu Muhammad Euh, at-Tamimi di waa Makka euh, nekk qaadi nekk tamit noddukat rahimahullahu taala génn àdduna 117 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Uqbata ibn al-Harith euh, al-Qurashi abu abu Sarwa al-Qurashi an-Nawfali di waa Makka <coughs> mi ngi génn àdduna ginnaaw cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam mu bokk ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ko gisoon nañ xadiisam <coughs> xadiisam bii gisoon nañ ko mu ne noo qaala sallaytu julli naa ma annabi ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-asr julli tàkkusaan falamma ba nga xamante ne sallama daa sëlmal qaama mu daal di jóg sari an ci lu gaaw daxala mu daal di dugg ala ba'd nisaa'ihi ci lenn ci jigéen ñi su mu mu daa mu daal di gis ma li nga xamante ne fii wujuhil qawmi moo nekk ci xar kanamu euh, nit ñi euh, min ta'ajjubihim ci yéemu gi ñu yéemu li surati yi ngir gaaw gaawtu jim gaawtu dafa sëlmal rek daal di jóg daw dugg ci biir ma daal di dugg ci biir euh, kër kër soxnaam yi kenn ci kër soxnaam yi daal di gis dellu at bi mu gisee nit ñi ni ñu mbir mi ni mu leen jaaxale ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daanul def noonu <coughs> daanul sëlmal rek ni bërit waaye fii ni nga xamante ne noonu la ko defee loolu moo ko jaaxal moo jaaxal nit ñi fa xaala moom mu ne zakartu damaa fàttaliku wa ana fekk man fi salaati maa ngi ci julli damaa fàttaliku tibran ab ab ab dank maanaam min euh, boo xam te ne dank or la maanaam benn euh, bloc bloc bologu or euh, lingot voilà comme lingot boo xam ne ci or la indana bu nekkoon ci ñun fa karihtu ma daal di sit an yim siya ci mu gontu ci mu fana ci mu gont aw wala boog yabita mu fanaan xen danaa suñu kër gi fa ara fa ara fa amartu ma daal di digle bi qismatihi ci ñu séddale ko maanaam kon da gis ne loolu le fait que yenent bi mbir mi gaaral ko ci biir julli gi mu xalaat ko loolu moom moo tax maanaam kon moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ne loolu yàqul julli gi waaye bu dee yenent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam dañuy gis ne mbir la moo xamante ne tout le temps dafay dellu ci yàlla maanaam ndax gis nañ ni lu fait que léngoowu boobu ne fa mu daal di maanaam ci biir julli ji muy xelam maanaam mu gis ne daf maanaam mu gis ne daf ci daf ci war a jariñoo loo xamante ne ah ñu ngi nii xaar lii de naa ko jox génne ko mu nekk loo xamante ne sarax la bu ñuy joxe maanaam loolu moom mooy maanaam euh, wala boog loo xamante ne la jullit ñi ñoo ko moom <coughs> ngir alal la boo xam ne daf ko waroon a séddale jullit ñi loolu dafa bokk ci li nga xamante ne euh, moom lay xalaat waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam du julli naka maam di xalaat mbir moo xamante ne ay maanaam ba nga demee hôpital marché ba nangam nangam loolu déedéet bi sallallahu alayhi wasallam kon lii ba dugg ci li nga xamante ne moom lañ wax sànq maanaam ci ne xol bu yaatu bi nga xamante ne muy lap ci géeju euh, xaqaax yi maanaam digg digg ak maanaam feeñ waayu borom bi subhaanahu wa ci la ñuy xamee ay mbir yoo xamante ne yu wuute la ba nga xamante ne dañuy mën a nekk ci julli bi carrément ba pare nekk ci leneen comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci xadiisu euh, yére bi nga xam ne moom lañ joxoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne feeñu waayu bi maanaam tajalliyaat yi nekk ci yére bi tar gi mu tar moo tax mu joxe ko yooyu yëpp <coughs> gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal na <coughs> xadis bi gisoon nañ xadis numéro huit cent cinquante un daañu ko gisaat xadis numéro mille quatre cent trente ak six mille deux cent soixante-quinze imam an-Nasa'i ko euh, xadis numéro mille trois cent cinq mu bokk xadis yi nga xamante ne imam al-Bukhari daf ko wéetu wëlif imam Muslim rahimahullah taala imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro seize mille cent cinquante et un ak dix-neuf mille quatre cent vingt-six kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñaar rek ko indi te mooy imam al-Bukhari ak imam an-Nasa'i amma ñeneen ñi ci mooy imam Muslim imam Abu Dawud imam at Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al mu ne qaala bil isnad al-muttasil fi awwal kitab haddathana Yahya ibn Bukayr moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala muy Abu Zakariya ash-Shami al-Misri rahimahullahu ta'ala gane àdduna 155 ane génn àdduna 231 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom gisoon nañ ko dara taalibe imam Layth la waa Misr wa haddathana mun qaala haddathana al-Layth moom mooy imam Abul Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala gane àdduna 93 jàpp 94 ane génn àdduna 175 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ja'far te moom mooy ibnu <coughs> Rabi'ata ibnu Shurahbil ibnu Hasanat al-Kindi rahimahullahu ta'ala muy Abu Shurahbil wala Abu Abdullah al-Kindi di waa Misra moom itam ginnaaw gi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 132 ans ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-A'raj te mooy waa Madina la muy Abdurrahman ibnu Hurmuz ibnu Kaysaan al-A'raj Abu Dawud wala Abu Hazim wala Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala wa qaala Abu Hurayra sayyidunaa Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nee na qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala wax na rasuulullahi ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne iza uzzina bu ñu noddee bis salaati ci julli aw bara day daal di dummóoyu ak sheytaanu sheytaan la woomu ñeel ko doraatun ay ngelawal yoo xam te day ànd kaddu bu kawe hatta mbete laa yasmaa du dégg at ta'zina nodd gi maanaam loolu day wane ni sheytaane bu ñu noddee nodd gi ni mu koy déranger ak ni muy tiite nga xam ne day daw di di daw di daw ay xël maanaam di ngelawal ay ngelawal yu foor loolu muy ñaar maanaam ngir ne benn dafay tiit nodd da koy tiital da koy jaaxal da koy jommal waaye maanaam ngir ne moom dafay ñëw pour jommalaate pour yàqalaate waaye moom nord da koy yàqalal affaire am da koy jommal da koy tiital loolu moom moo tax bépp béréb boo xamante ne dañ fay nodd rab yi buñ fa doxantu parce dañuy tiit dañuy daw moo tax place boo xamante ne dafa am rab ak yu mel noonu boo ñëwee bëgg faa dëkk da nga fay nodd loolu boo ko fa defee gars yi dañ naan fër maanaam loolu nag bu fekkee ne dañuy dégg affaire boobu maanaam moo <coughs> tax jarul ndëpp seen caaxaan yu bari yëpp jaru booy nodd ñu daw boo noddee mu leen di gaa yi daw mu ne seytaane day daw xël nga xamante day daw lu ay ay ay lay daw dégg maanaam ngir ne mbir mi da koy tiital benn tamit mooy day bañ tamit dégg ko mbir mi di nekk lay contre moom maanaam mu nekk ñaar yëpp dégg nga <coughs> faysa sakata bu noppee nag al mu'azzin nodd kat bi ak bala mu daal dëgg ma la <coughs> fa iza suwiba bu ñu liqaamee maanaam adbara mu daal di dummóoyu waat dawaat la ko daloon dalaat ko maanaam te loolu tamit comme ni ñu ko gis woon day waree ni nga xam ne noonu la seytaane mel ak doomu aadama yi ba nga xamante ne moom jàpp na ne war ta perte temps maanaam day ñëwaat à la charge tout le temps maanaam diggante boobu xam na li ko ci nara a fekk de waaye garaawul moom dina braver situation yooyu garaawul pour moom parce que li mu bëgg daf koo bëgg mooy alal nit fexe ba profité temps bu nekk mu am lu mu dugal ci xolam ak ay xalaatam lu ñaaw wala ay doxalinam lu ñaaw bu ko defee mu mën mën koo yàqal tout le temps du xeebul dara xeebul benn moment xatta jamono ji nga xamante ne sax ni ngi ànd ak maanaam maanaam toskare gu toll nii li koy dal waaye terewul noonu lay mel maanaam terewul diggante noonu ak li xam ak ñi mu gàtte yëpp da koy jaral dellu si wax à la charge pour au moins temps boobu mu bañ ko perte maanaam comme nga ni mu noonoowee doomu aadama yàlla nañ yàlla musal ci moom mu ne fa iza sakata bu nit ki noppee nag bala mu daal dëg dë dëgmalaat fala yazal du deñ nag bil mar'i ci nit ki yaqulu lahu mu naan ko ci biir julli gi uskur fàttalikul maa loo xamante ne lam yakun nekkul yaskur di ko fàttaliku fàttalikul nangam fàttalikul nangam fàttalikul nangam ci biir julli gi nga xam ne ci biir julli gi buy kàbbar rek commencé xel mi dem ci leneen loolu moom moo tax nit ki su bëggee xam moom xaalam xolam nan la mel ak yàlla na xool naka la xolam di bu nekkee ci biir julli su fekkente ne soo nekkee ci biir julli sa xol day nekk ci julli gi nga nekk ak yàlla loolu li muy tekk mooy yàgg ak yàlla mais soo nekkee ci biir julli gi sa xol bi nekk ci affaire adduna yi lap loolu li muy tekk mooy saay demal nga defaru waat del defaru defal sa yitt yëpp ba sa xol bi du tàqalikoo maanaam mu mu mu tàqalikoo affaire adduna yooyu nga xam ne tout le temps yaa ngi ci mu lay préoccupé biir julli parce que ci sa biir julli ci ngay nekkee ci xadara yàlla donc yow ni nga mel rek maanaam day feeñ day day feeñ bu baax te nit ku nekk comme le alquran wax balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira nit ku nekk xam na boppam maanaam donte nag bis bu ne muy jéem a wuti lay di jéem a xut nu for nu muy jaar ba da da def kii li jënd affaire mais mbir mi nit ku nekk xam na boppam maanaam bu xoolee foofu rek day xam ne ndax moom xolam aju na ci yàlla waaw wala déet moo tax bu nekkee ci biir mu naan ko kon seytaane ni ñu commencé ko wax naan ko ah sawaay yaa ngi fàttaliku nangam fàttaliku nangam ba nga fekkee ci nangam ba newe nangam yàlla diw ba ngeen nekkee ci nangam loolu nag xalaat maanaam ñaari xadiis yu njëkk yi boo ko xoolee muy xadiis sayyidina Abdul Umar euh, ibn Khattab radiyallahu anhu mooy mu'allaq bi ak xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii euh, bi nga xamante ne moom la ñu euh, romb loolu mooy xadiis sayyidina Uqbata ibn Harith radiyallahu anhu ñoom ñaar ñëpp dañuy tegtale ne dañuy tegtale ne euh, maanaam du du jëmmi xalaat bi mooy problème bi waaye lan ngay xalaat ci biir mooy problème bi bu fekkente ne par exemple da ngay xalaat mbiru adduna kese kese kese ci sa biir julli loolu li muy tekki mooy yow nitu àdduna nga defal attention ci sa biir julli parce que julli li nga ci xalaat loolu nga ci am comme li yeneen ci wax sallallahu alayhi wasallam nit ki amul ci julleem lu dul li mu ci xalaat léeg-léeg nit ki am ci julleem te fekk tiers bi la am kii genn wàll gi la wala tiers bi wala sixième bi wala huitième bi wala dixième bi nit sax dana julli fekk day julli ba pare du ci am dara maanaam moom bi muy kabbara la xol bi di di di di ji xalaat yi dem àdduna bi fu ne mu wër fa dellu lu nekk mu xalaat ko maanaam moment bi mu naan asalaamaaleykum di sëlmal ci lay rendre compte ne mi ngi woon ci biir julli et que julli gi yëpp teewlu wu ci dara da doon xalaat rek teewlu wu ci dara même mu doon tari sax c'est la sa gi yëg si gi yëpp mécanique la teewluwu ci dara loolu nag moom la maanaam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi fii hadith bi maanaam euh, moo tax léeg-léeg it seytaane day ñëw na sa waay ak nangam ak nangam maanaam boo bañ a ci loolu ne déet ci sama julli gi laay xalaat mu ne la sa waay euh, xalaatal ci diw sangam kooku kat mën nga koo jàppale parce que vraiment soxla na ko jàppale ci diini ji nangam nangam déjà nga nekk ci loolu wala mu naan la am na nangam ak nangam masala sangam yaa yooyu. maanaam loolu yëpp pour détacher la rek ci sa biir julli gi la waaye nag loolu maanaam mu dem ba amul benn recours bu dul boobu moo tane moo tane que mu lay xalaat loo ay mbir yoo xam ne ay caaxaane nen la maanaam masalan nga nekk ci kàbbar ba pare mu lay xalaat loo boîte de nuit beeg nangam nangam yooyu moom mooy mu musiba yi musiba yi yal na yàlla sàmm waaye nag euh, euh, léeg-léeg it nit ki kon maanaam ci biir julleem tamit maanaam muy muy jéem a xam ne dafa war a concentré bu boobaa bu bàyyee xel loolu rek comme ni ñu ko waxee woon keroog maanaam da ngay gis ne léeg-léeg da ngay gañe benn partie léeg-léeg moom mu gañe mooy loolu la ñu tuddee salaatul mujaahidiina mooy salaatu ñuy jihaad jullit ñuy jihaad ñi nga xamante ne dañuy nekk di jihaad seytaane ci biir jullit nga xamante ne dañuy bàyyi xel ne am na moment yoo xam ne seytaane fëkk na seen xel mais dañ naan ah mais moment bii seytaane gañe na ko mais mën naa fexe gañe beneen moment bi ci tegu voilà fàttali ko wala boo comme tey par exemple bu dee tari nañ faatixa ba pare fàttaliku ne ndekete faatixa bi teewlu wuñ ci dara ñu daal di jël benn moment bu ndaw fàttaliku teewlu bi maanaam loolu yëpp ngir mën a dabaatal mu ne mu ne loolu nag mu ne fa laay eh, eh, eh, mu ne nag kon nag mu naan ko fàttaliku loo xamante ne fàttaliku mu ne xattaa mbéte laa yadri nit ki sax dootul xamati kam sallaa ñaata la julli ki seytaane day jàpp di ko def loolu fàttaliku nangam de dootu xamati ñaata rakka la julli qaala abu salamata ibnu abdurrahman te moom mooy ibnu awf euh, gis nañ ko maanaam ci fuqaha sabay la bokk mi ngi génn àdduna 93 jàpp 94 maanaam ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne iza fa'ala bu defee ahadukum euh, kenn ci yéen zalika loolu ah falyasjud na sujjóot sajdatayni ñaari sujjóot woo fekk moom qaa'idun mi ngi aji toog ah, maanaam nit ki bu fekkente ne loolu dal na ko nu muy def ah, xamul ñaata la maanaam day julli day day julli ba xelam jàpp ne julli gi mat na mu daal di sujjóot ñaari sujjóot ah fekk mi ngi toog mu daal di sëlmal mu ne wa sami'ahu te dégg na lii Abu Salama moom fi mu ko déggee mooy fan min Abi Hurayra ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu Abu Hurayra radiyallahu anhu mi ngi ko déggee ci yenente bi <coughs> sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon loolu moo lay war ne yàqul julli gi xattaa sax ba ba nga dem ba xamatoo ñaata nga julli yàqul si julli waaye nag maanaam la nga waroon am ci biir julli gi doo ko ci amee mu ne xadis bi kon eh, imam Bukhari na ko xadis numéro six cent huit te dina ko indiwaat mille deux cent trente deux ñu war a bi ñu war a ñëw léegi insha allah ci eh, ah, mille deux cent trente-deux dina ko indiwaat xadis numéro trois mille deux cent soixante trois mille deux cent quatre cinq imam Muslim na xadis numéro cent trente-quatre benn yoon ak xadis numéro trois cent quatre-vingt-neuf juróom benn imam Abu Dawud in na xadis numéro cinq cent seize ak mille trente imam At-Tirmidhi in na xadis numéro trois cent quatre vingt sept imam An-Nasa'i in na xadis numéro six cent dix imam euh, euh, six cent dix mille deux cent cinquante-deux cent cinquante-trois euh, imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko imam Ibn Maaja rahimallahu jami'a mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab la haddathana Muhammad ibn al Musanna te moom mooy az-Zamin Abu Musa az-Zamin al-Anbari al-Anazi Barbahari imaam Basra gane àdduna 167 an génn àdduna 252 an di sëriñ ci waa ashaabu kutubu sitta yépp solo ci moom directement ci amul amul kenn ku dox ci diggante mu ne qaala haddathana <coughs> Usmaan ibn Umar te moom mooy ibn Faris ibn Laqit ibn Qays al-Abdi rahimahullahu ta'ala mu ne Abu Fir'awn dañ ko Abu Euh, moom mooy dàqantalam Abu Firawna dañ koy sabit euh, euh, dégg nga Abu Muhammad wala Abu Abdullah wala Abu Adi al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Bukhari al-asl moom ak imam Bukhari ñoom la bokk cosaan mooy dëkk bi moom Bukhara moom mi ngi waaye waa Basra la taala moom ngi génn deux cent neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala axbarani ibn abi Zi'b te moom mooy Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith abi Zi'b comme niñ ko gisoon ne mooy Abul Harith al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam génn àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu al-Maqburi wax nañ ko mooy al-Maqburi mooy Sa'id ibn Kaysan al-Maqburi gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala ngir ne ñoom dañ gas bàmmeel yi moo tax ñoom al-Maqburi waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 125e a ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam no qaala qaala Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na yaqulu naas nit ñi ñu ngi naan aksara bëri Abu Hurayra radiyallahu anhu maanaam maanaam te mu ne moom ci boppam mu ko wax muy expliquer ne mais effectivement man dama bëri lu ma leen parce bëri lu ma mokkal mu ne falaa xayit falaa xiitu man maa tase rajo la benn waay nee na euh, maanaam maanaam ci ci ci ci ci ci saxaaba yi radiyallahu anhu nee na faqultu ma ni ko bi ma bi maa qara maam ci lan la jàngoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam al-barihata bi fil asamat ci julli géegi biig maanaam da seen moom de ne ko biig yeneen bi sallallahu lan la jàngoon bi muy julli gee maanaam dañuy gis ñuy julli imaam bi mën na maanaam tari ñaari du du xam tellement que xolam daf maanaam tellement que day nekk di xalaat leneen du xam sax imaam bi yenn saar la tari ah maanaam loolu mu ne mu taseeg ne waaye mu taseeg mu ne ko yow lan lan la yent bi sallallahu alayhi tari dé biig bi muy julli gee fa mu ne laa adri xamuma ko fa ko lam tashhadha xanaa fekki woo ko woon qaala mu ne ko balaa ankay qultu mu ne ko laakin waaye nag ana man adri xam naa ne xaraa ak jàng na suurata kaza wa kaza saar sàngam ak sàngam la jàngoon maanaam mooy moom dafay wax loolu ngir dëgëral ne effectivement moom bu dee mokkale loo xam ne ñeneen ñi mokkaluñ ko c'est que moom dafay teewlu loo xamante ne ñeneen ñi ko maanaam day bàyyi xel mbir yoo xamante ne ñeneen ñi doon ñu woon bàyyi xel maanaam loolu tegtalewul ne Euh, euh, saxaaba boobu radiyallahu anhu maam dafa bàyyi wut xel xel maam et jàpp ko woon waaye bañ ca paree moom daf daf koo fàtte alors que Seydina Abu Hurayra radiyallahu moom dafa nekkoon koo xam ne lépp lu Yonent bi sallallahu def dafa ko doon bàyyi xel moo tax mu ne man lu ma lekk ak lu ma naan dong doon nañ ma doy ngir la léeg-léeg sax dama daan nangu bañ a lekk bañ a naan lu tax ngir mën di gis ak Yonent bi sallallahu alayhi di xam li muy wax di ko dégg di ko jàpp di ko mokkal di muy doxale ma mokkal ko ngir mën koo transmettre maanaam nga gis ne kon loolu noonu moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu noonu mu def fii nag imam al-Bukhari ko indi ngir wax ne maanaam loolu yàqul julli saxaaba boobu radiyallahu waaye nag ah euh, nekkul tamit loo xamante ne maanaam lii Seydina Abu Hurayra radiyallahu doxale nii moom mooy li nga xam ne moom mooy doxalin wi gën mooy mokkal di mokkal di mokkal di mokkal maanaam nekk koo xam ne da ngay teewlu itam maanaam ci biir julli gi julli tamit dafa nekk loo xamante ne moom bu solennel la mu war a nekk loo xamante ne looy teewlu la maanaam ngir maanaam imam al-Bukhari rahimahullah la bii euh, euh, euh, hadith bi imam al-Bukhari indi ko hadith numéro 118 ak deux deux mille dina ko indiwaat deux mille quarante sept deux mille trois cent cinquante trois mille sept cent huit trois cinq mille quatre cent trente ak sept mille trois cent cinquante quatre imam Muslim indi ko hadith numéro deux mille ak deux mille quatre cent quatre <coughs> imam Ahmad indi ko <coughs> hadith numéro sept mille deux cent soixante-quinze sept mille sept cent neuf mille seize ak dix mille sept cent vingt-deux léegis ne kon waa saabu saxee rek ñoom ñoo koy ni ñeneen ñi indiwuñu ko rahmatullah alal jamii dañuy gis ne imam al Bukhari rahimahullahu taala dafa tëjee xadis bi maanaam ngir maam leeral ne mbir yi yëpp ñu jot a wax fii yëpp yow war nga koo jàpp takk ko xam ne lii mooy li nga xamante ne moom maanaam mu jeexale ko ne ah attention comme que julli lañ nekk julli dafa am solo maam na ko bàyyi xel te lépp loo xamante ne mu ngi am ci biir julli bi concentré wul ci loolu bu boobaa nga bàyyi xel maanaam ni xattaa sa jëf yi bàyyi ko xel maanaam bu ko defee bu fi nekk tamit lu nekk nga yëngatu ci parce que nit ki bu fekkente ne day def mouvement ci yeneeni mbir loolu day tax ba du fàttaliku li day tax ba du concentré wu ci ci ci benn mbir loolu day tax ba du concentré wu ci benn mbir te loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom la euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bàyyi xel ci biir dulem ba tax maanaam lii fekk maanaam mu mel ni imaam al-Bukhari rahimahullahu taala mujjee xadiis bi ci bunt bi al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala daan ne Euh, maanaam muy tëj mu ne buntu bii nga xam ne mooy am maanaam mooy téere bi abwaabul amal fi salaati mooy kitaabul amal fi salaat maanaam am na ci ay xadis yoo xam ne marfo la am na ci fanweer ak ñaar muy 32 yoo xamante ne li nga xam ne mooy muallaq yi juróom benn lañ ci yi ci des yëpp dañoo jokkaloo yi nga xam ne ñoom ñoo ci baamu te baamu woon ci yu jiitu ñaar fukk la ak ñett eh, yi ci des yëpp maanaam dafa nekk loo xamante ne xaalisa la kon boobaa muy fukk xadis yoo xamante ne ñoom rek ñoo fi ñëw te ñëwutu ñëwuñu woon euh, ñëwuñu woon avant imam muslim rahimahullahu taala indi na xadis yëpp ba mu des yii muy xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina abu barza al aslami mooy bi nga xamante ne moom la euh, jàppoon daaba bi bi di ko rëcc muy daw di ko topp ci biir julli euh, ak xadis sayyidina abdullah ibn amr bi nga xamante ne moom la moom mooy muallaq bi nga xamante ne moom la doon wax ne def doon wol neen bi saa doon wol ci biir sujjóotam ci salaatul kusuuf ak xadiis Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne rabbi àlal moo wax ci ah, eh, bi nga xamante ne moom mooy eh, jàng bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon wax naan mooy biñ mu gi eh, ci atama njàng moomu ak bu dee waxu saxaaba yi radiyallahu anhum Euh, euh, ñoom ak ñeneen ñu dul ñoom juróom benn asa lañ wallahu alam kon dañuy gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam kon euh, li nga xam ne moom la ñuy tëjee lii ci lu gàtt lay doon mooy ne buntu bi kon dañ ko teg maanaam ngir wax ne dafa am ay mbir rek yoo xam ne dañ ko may ci biir julli gi waaye julli li ci ëpp solo comme li yenn ci bis li alquran wax qad aflaha almu'minuna waaye li nga xam ne moom la njëkk a tudd mooy alladhina hum fi salatihim khashi'un ñi nga xam ne ci seen maanaam ngir ne toroxlu googu dafa nekk li nga xamante ne muy li gën a mat a bàyyi xel ci biir julli gi nit ki nag mën na julli mu am mbir yu ñu ko bay loolu day wane woyofal gi lislaam woyofal mbir mi ndax bu fekkonte ne dañ ne nit ki day julli daa iman amul sax droit yëngatu amul droit def dara amul droit dara bett ko mu am lu mu def amul droit dagg julli gi ngir dara amul ak lu mënti xew ak yooyu yëpp loolu du nekk loo xamante ne lu nu lu bu doon lool la doon na metti trop waaye tamit bu ñu xoolee yi nekk ci biir dinañ ci gis am na ay actes yoo xamante ne yu jagool lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jagoo la comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci hadith sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ci hadith Jurayj ar-rahib bi nga xamante ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek moo am droit maanaam mu woo ko comme hadith sayyidina Jaabir bi tamit radiyallahu anhu maanaam ni mu woowu nuyoo yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi fayu bu doon contraire bi la moom day am devoir fay yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi wasallam dafa am yu mu jagoo et ci biir julli ji um, dañuy gis ne yu bëree bëri bëri yeneen bi sallallahu alayhi ci biir la koy gisee comme masalan li mu gis ne gis na ajjana gis na safara dem na ba ci bay mën a jël di witt ak yu mel noonu ak le fait que nit ki buy julli mu war a bàyyi xel ni muy war a comporter woo ngir ne seytaane du ko bàyyi comme niñ ko gisee ci hadith yi ne seytaane du ko bàyyi xattaa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ni ci biir julli gi seytaane jéem na ñëw indil ko maam jum bi maam ñaan daf koy jéem a da koy jéem a indil ay problème ak yooyu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu maîtriser ko très rapidement ah ak yu mel noonu loolu yëpp day wane mais nit ki suy julli seytaane du ko bàyyi loolu moom tamit dañ ko gis ci xadiis bi nga xam ne mooy bu mujj bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi muy julli euh, moom la euh, waa ji ñëw Euh, euh, euh, wala boog nit ki suy julli boog moom la seytaane di ñëw naan ko fàttalikul nangam fàttalikul nangam fàttalikul nangam maanaam nit ki dafa war a yar aussi boppam ci buntu boobu ni mu war a yaree boppam ci biir julli gi maanaam noonu la war a yaree boppam comme niñ ko gise woon ci jeexitalu kitaabul azan bi maanaam ci abwaabu sifatu salaah ci jeexital bi maanaam di ba nga xamante ne julli gi yëpp daf koy delloo wat ci borom bi subhaanahu wa taala waaye jëf yu ndaw ndawaan yi tamit woyofal diñ ko woyofal maanaam loolu noonu ki même bu koy def maanaam cir bi nag fexe ba cër yi euh, bu ko defee tam xolam moom mun aju rek ci borom bi subhaanahu wa taala euh, te bu ñu xoolee gis nañu tamit ne euh, ci téere bi ne nit ki ci julli lay nattee boppam maanaam gisoon nañ ko ci ci ci jeexital ci sànq maanaam nit ki ci julli lay nattee boppam maanaam xool moom naka la xolam mel ak boromam subhaanahu wa bu fekkente ne nit ki bu nekkee ci biir julli day xalaat mbiru àdduna loolu mooy moom nitu àdduna la su fekkente ne buy julli day xalaat mbiru àllaxira mooy moom nitu àllaxira la su fekkente ne ci biir julli day xalaat yàlla di delluwaat maanaam euh, ci yenente bi sallallahu alayhi muy xalaat lépp loo xamante da koy gën a jegejal boromam subhaanahu wa ta'ala moom kon nitu yàlla la léegi nag mu am ñoo xamante ne ci biir julli gi dañ ci mën di dem bay xalaat loo xamante ne sax maanaam dañuy mën di nekk ci loolu ba pare borom subhaanahu wa ta'aala di yënkee wala ay xam-xam ci yeneen domaine yu bari yu wuti loolu nag niveau akabiri la comme li Seydina Umar radiyallahu anhu def loolu nag moom moo jar te loolu nag nit ki bi mu koy def maanaam moo tax borom subhaanahu wa bi muy wax naan julli day tere lu bon fahsha an fahsha wa munkar daf ci teg ne wala zikrullah akbar maanaam nit ki di tudd yàlla. di bàyyi xel la wu ne yàlla la war a concentré wu ci biir julli bi ak lu mënti xew na aj na na na toroxlu ci kanamu yàlla toroxlu ci kanamu yàlla googu nag ci xolam lay njëkke waaye ci cërim yi itam maanaam muy nit ki ñaari discipline bi muy àndal ci biir julli gi ak toroxlu bi nit ñi sappe sappe bi baax jub ñëpp toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala njàng mi dal delluwaat maanaam ñu wax ko waxi boo xamante ne ku ko dégg